léegi nag kon nañ ñëw ci beneen côté bi nga xam ne di nga mën boole ay julli yoo xam ne comme ñaari ñiy boole muy aljamu bal bayna salatayn ndax ci xam ndax bi gis nañ ne ren tubaab yi sax sax ko faat da leen a boole noonu mooy bokkul ak nag lii nii ñuy wax ndax lee fay la woon mais dañ ciy defaale benn digression xaw ma ngeen koy wax ngir dugg ci. masala yi jëm ci dajale entre ay julli ak kañ lañ ko mën a def est nit dajale julli ci bu nekkee ci tukki la ko man walla mën naa nekk ci dëkk bi ci ci ci ci ci ci dëkk bi daal di dajale ay julli est-ce loolu mën naa ne loolu nag wax bu njëkk bi mooy dajale julli ci mooy ñaari kon loolu da gis ñaari volet la ñaari volet ñaari volet la ay mbir yoo xamante ne nii ñaari vole la yoo xam ne yu wuute la mooy koo xam ne ci tukki la nekk ndax mën naa dajale julli walla déet loolu la ñuy njëkk a traiter ak koo xamante ne nii moom tukkiwul est-ce que kooku am na benn possibilité bu mu war a mën a dajalee ay julli léegi nag dañ naan la premièrement foog naa dajale julli moom xam nañ li muy teg pas ay pas pas pas fay bi ñu jóge de ay fay ñu ne waa ji day toog liggéey ca fajar ñibbisi après daal di dajale tisbaar tàkkusaan ak mooy ne ni ñuy wax jamu dajale julli bokkul ak fay bi fay bi waxuñu lool de bii ñuy wax mooy nga julli tisbaar ak tàkkusaan ci waxtu benn bi mooy ah, soit ma julli tisbaar ba pare bu ma paree pare ci def samay baaqiyaatu saalihaat sur le champ ma teg ci li nga xam ne mooy tàkkusaan loolu bu dee lool moom lañuy woowe jam'u taqdim mooy boole boo xam ne damaay damaa jiital julli tisbaar après indi waxtu tàkkusaan julli tàkkusaan bi ci waxtu tisbaar loolu lañ naan jam'u taqdim beneen façon bi mooy ma bàyyi tàkkusaan ba léegi ci ñaari julli yoo xam ne ñoom lañ mën a boole jàppal lool de mooy kenn du boole tisbaar ak fajar loolu man da ne timis ak tàkkusaan kenn manu leen a boole ñaar yi ñuy boole mooy ñaaru tisbaar tàkkusaan ak timis plus ak gée loolu la léegi kon jamu taqdim muñ xamee mooy loolu mooy ñu jël heure tàkkusaan julli tàkkusaan bi ñu julli ko ci heure tisbaar léegi nag bu ñu jullee heure tisbaar ci heure u tàkkusaan loolu la ñuy wax jamu taxiir mooy dama yéexe xam nga bee dama dama dama dama xëccoon jegesil julli tisbaar bi ci tàkkusaan bi julli ci tisbaar jamu taxiir nag mooy contraire bi dama jël tisbaar daal di ko yéexe ba waxtu jot ma door julli julli tisbaar après julli lépp man mu julli ko ci waxtu tàkkusaan loolu mooy Euh, jam'a boole ci ñaari julli exemple bi ma jox ci tàkku tàkkusaan noonu lay demee ci timis ak gée bu ma jullee timis sëlmal def yi may def teg ci gée loolu lañ naan jam'u taqdim ndax damaa xëcc gée bi mu ñëw julli ko ci heure léegi bu ma bàyyee timis gi jàll ba gee jot ma julli ba waxtu dugg ma julli timis julli gee loolu lañ naan jam'u ta'khir yaakaar naa ne loolu leer na bu ñu xamee loolu léegi ñu ñëw ci premier volet bi ñu la waxoon kon mooy dajale ci tukki est-ce que loolu mën naa nekk wala déet est-ce que mën nañoo dajale julli ci tukki waaw wala déet loolu ah boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim globalement da ngay gis ne seen wax benn la mooy na ci kaw mooy mën naa nekk mais boo duggee nag ci détail bi fa wuute bi am ban façon tukki moo tax man nga ko waxee leneen ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo wuute ci est-ce nit ki mën naa dajale ay julli bu dee day tukki dinañ indi précision wax bu njëkk bi te ñooñu ñooy ulamaul ahnaf mooy mazhabu imaamu abu xanifa an-nu'man ibn thabit radiyallahu taala anhu wa arda noonu tamit moom la imaam alxasan albasri loolu la wax mooy waxamte mooy waxu imaam muhammad ibn sirin min ulama taabi'in ñoom ñaar di imaam alxasan ibn yasaar albasri ak imaam muhammad ibn sirin radiyallahu taala anil jamii kon loolu mooy mooy mazhabu xanafiya yi mooy lan wax bu njëkk bi mooy ne dajale julli ci tukki fenn rekk la mën a am fenn fenn mooy bisu Arafa te ci lañ ne tey walillahi alhamdu wal mu dëppoo bésu tey tey mooy bésu Arafat muy le 11 septembre 2016 mooy bésu Arafat dëppoog le 9 ci Zul Hijja waaw dëppoog le 9 Zul Hijja walillahi alhamdu wal minna ñoom ñu ne bésub tay bii ñu nekk ñi pour ñi nekk Arafat tax ñuy wax de ñoo ñoo tax ñuy wax pa man ma nekk fii Lyon naan voilà ah imaam Shafi'i imaam Abu Hanifa daal mazhabam daal mooy man naa boole ay julli ndax dama damaa tukki jour bii nag daa fekk ma jóge Lyon di dem Paris moom nag nee woon na bésu Arafat daal ci la ma ci lañ mën dajale que ci ñaari julli kon nag kon naa dajale déedéet waxul ak yow de <laughs> non moo tax mu ne dajale julli manula nekk lu dul fi yawmi arafa bi arafa bésu arafa comme ñun ñun ñépp ko bokk waaye bi arafa mooy foofa ca lieu arafaat ña ne ca arafa ñoo ñoo koy man mu ne ci loolu jour bii rekk bésu arafaat ku nekk arafaat kooku rekk moom mën a dajale julli ci tukki ah mu ne wa laylatul muzdalifa laylatul muzdalifa mooy tey tey guddi gi nii tey buñ jógee arafaat bu timis gi duggee xam nga nu ñuy def mooy arafaat dañ fay julli tisbaar ak tàkkusaan ci masjidu alxalil foofu noonu lañuy boole tisbaar ak tàkkusaan julli ko ci heure tisbaar lool comme niñ ko gisoon ci zaadul xujaaj ila baytillahi alxaram yooyu détaillé woon nañ ko foofu mooy bésu Arafat bi nit ñi dañuy ñëw julli tisbaar ak tàkkusaan foofale ci masjidul xalil nekk foofale ci Arafat foofu moo ko Arafat taqaloo mosquée bi léegi buñ jullee foofu dañ fay toog di ñaan di ñaan def ay kii tadarru di kii yooyu après nag bu timis gi duggee duñ julli timis foofu dañuy dem ilal Muzdalifa dañuy dem Muzdalifa fa fanaan waaye ña fay fanaan ña fay fanaan waxoon nañ la am na ñoo xam ne am nañ pé may nay leen min ad-du'afa'i wan nisaa wal wildaan ak ñoo ñu may nañ leen ñoom ñu teel a jóge Muzdalifa bañ a bàyyi deel a jiitu après buñ ci guddi gi ñu jóge Muzdalifa daal di dem Muna wala Mina daal di dem Mina wala Mina Mina daal di dem Mina bu ko defee daal di sànni seeni xeer balaa mbooloo mu rëy mee ñëw muy set xeer képp moom lañuy sànni pour suba ci jamaraat al yoo yële voilà un peu de hajj un peu de faire un peu de hajj ne fait que euh, n'est bénéfique allahu akbar kon mu ne kon gis nañ mu ne ak laylatul muzdalifa mooy même mooy jour boobu rek nga xam ne ci guddi gi kon lañuy julli timis ak gée mais fan muzdalifa buñ jógee arafaat daldi dem muzdalifa julli fa timis ak gée mu ne ci loolu képp jour boobu daal man nga ne loo xam ne rombul vingt-quatre heures ndax boo julee tisbaar ak tàkkusaan boole leen jaf jamoo taqdim ndax tàkkusaan bi danga koy xëcc ci heure tisbaar après nga dem fële Musdalifa timis bu jotee ngeen di jóge foofu bu dugg ngeen di jóge Arafat ngeen dem julli ko ci heure gee kon julli timis ak gee mu jeex léegi moom imaam abu xanifa loolu mooy madhabam ak liñ la wax sànq alxasan ibn yasaar albasri ak imaam muhammad ibn sirin rahmatullah ala aljami ñu ne lii nii fii képp le voyageur mën a dajalee ay julli lu dul mooy mbalu loolu mooy lan mooy ku newul arafaat ku ajiwul ay bésu Arafat nga dajale tisbaar ak tàkkusaan ci guddi gi nga dem Muzdalifa dajale timis ak gee foofu képp nga mën a dajale ay julli ku pour ku tukki burul loolu foo man di dem manoo dajale man da ne ci yépp bés ci bépp jamono ak bépp foo man di ne ñu ne waa yéen ñu ne leen waa yaa imaamuna yaa imaamana yow imaam abu xanifa waman waafaqa waman waafaqak ana lan mooy seeni dalil insha allah ñoom seeni dalil mooy ñu ne aaya bi nga wax sànq nekk ci suuratu nisaa suñu boroom wax baat a'uudu billahi min ashaytaani rajiim inna salaata kaanat ala almu'miniina kitaaban mawquuta ne dëgg-dëgg julli dafa nekk ngir ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi loo xam ne dafa am suñu yà boroom da ko utal waxtu woo xam ne woo xamante ne nii mu ñu xam la mu mu tëral la gis nañ ni ko Seydina Jibril alayhi salaam ñëwoon doon jiite yonent bi alayhi salaatu salaam wan ko waxtu yi ci ñaari fan yooyu ginnaaw gi mun a ko al waxtu ma bayna hadayn ne ko waxtu yi mooy entre yi comme nañ ko gisoon jarul ñuy dugg ci détail yooyu léegi ñu ne lii nii alxuraan bii xadi aaya bii mutawaatir la mooy aaya bi aaya ndax alxuraan nan lañ joteeg alxuraan alxuraan mutawaatir la saxaaba yoo xam ne manu ñoo takk ni ñu toll ñoo ko jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñooñu de taabi'i yu toll nu ñu man da xam ñu pat jële ko ci saxaaba yi muy dem di dem ba ñun nii noonu lañ ko jële moo tax mutawaatir léegi ñoom ñu ne aay bii mutawaatir la suñu boroom ne mbir yi du waxtu julli yi dañ leen délimité te dafa nekk loo xam ne farata la ci kaw euh, way ngëm yàlla yi ñuy respecté waxtu yooyu niñ ko tërale lii mooy nekk suñu baas kon nag moom lañuy teg ci kaw duñu ko fi bàyyi nag ndax xabarul ahad xabarul ahad mooy hadith eh, boo xam ne nettali boo xam ne ab benn saxaaba wala ñaar moo ko fi indi loo xam ne àgguñ mutawaatir duñu sax mashhuur duñu yooyu mooy ñoo xam ne en tout cas àgguñu fa xabaru ahad mooy lu kenn solo wala ñaar ñooñu bariwuñ parce que y a possibilité ñu juum alors que alxuraan amul ombre de doute amul ci ne lii la suñu waroon wax alors que xadiis boo xam ne kenn na ko indi wala ñaar mais c'est possible waa ji ah. ak ku man di toll ñépp ay juum wala déet waaw wala déet ñu ne leen enquête ah, ñu ne kon loolu kon lii moo tax ñun daal foofu rekk lañu koy moom lañuy jox priorité aay bi léegi mel nañu ne leen ah mais xaar leen mais pourquoi kon yéen ngeen seppi ci Arafa bésu Arafa ku fa ne ak laylatul Muzdalifa lan moo tax yéen kay bu ngeen nee la jàpp rek ne kon alxuraan ji mooy mutawaatir dëgg la ñun ñépp ci d'accord léegi li mu wax moom duñ ko fi jëlee ndax lu kenn wala ñaar nettali yaa yéen lan moo tax ngeen seppee ci excepté ci Euh, mus Arafat ku julli tisbaar ak tàkkusaan Arafat ak Muzdalifa timis ak gée ñu ne loolu ndax xadiisu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi nga xamante ne nii muttafaqun alayhi ay axrajahu imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhima ñoom imaam al buxaari rahmatullah aleyhi ak imaamu muslim dañoo solo ci seydina abdallah ibn mas'ud ibn ummi abdir radiyallahu anhuma mu ne maa ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallama salla li ghayri salaatan li ghayri miiqaatiha illa salaatayn jama'a bayna al-maghribi wal-'ishaa'i bil-muzdalifa wa salla al-fajra yawma'idhin qabla miiqaatiha ñu ne ndax Seydina Abdullah ibn Mas'ud moo ne ma gisuma masumaa gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi julli daldi julli benn julli en dehors ci lu dul ci waxtoom lu dul ñaari julli boole na entre timis ak gée ca Muzdalifa julli fajar fi nga xamante ne mooy Muzdalifa keroog yawma idin qabla miqaatiha avant pas avant heure bi ah, mais mooy da koo teel a julli heure bi ca lu gën lu gën teel na nga ko doon julli loolu la mais pas que waa nga ne waa hee hee taxawal hee yow fii masala bi nga fi jógee yaa ne fi woon kenn mënu la julli avant heure kii dafay wax dafa leer. wa sallal fajra yawma idin qabla miqaatiha dafa julli mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi julli fajar keroog Muzdalifa laata heuram dañ naan la amul kenn amul kenn même xanafiya yi ci seen bopp ñoom ci seen bopp waxuñ ne amul benn boroom xam-xam bu ne mën nañoo julli avant heure que ne comme que hadis bi wax na loolu mooy kon fajar nit ki man na koo julli avant heure loolu amul kenn ku ko wax bu ma nee kenn nag bu ma kenn naan Serigne diw mais mooy ñun niñ jàpp Serigne rek Sénégal bu dee loolu loolu kook du boroom xam-xam pour pour pour mu simple mooy ñun li ñuy jàpp sëriñ ñun ci suñu bopp wax bu ñu naxul suñu bopp xam nañ ne kooku du boroom xam-xam ndax yenn masala ci diine buñ ko naree xam kenn du ko laaj ku ko sax ñu ne kii dafa bëgg a gàkloo sëñ bi nar koo duma di ko xoolu bët boo génnee ci bërëb bi ñu ñu ñu ñu takkal la sa toroxam kon kay xam nga ne kooku du boroom xam-xam léegi na nan lay mën a waxee naan ay kii dañ leen julli avant heure def leen ndax seen liggéey yi nga koy gëm. huwa shaytaanun marid kooku bëgg nga boo moytuwul dina dugal fa ko bu la waxee da kooku boroom xam-xam bul nangu nag ku dul boroom xam-xam mu takk saw loos xëcc ngay dem de toute façon xam-xam mooy siraaj mooy lumière bi lay leeral ci lëndëm yi nekk biir àddina lëndëmuy réer lëm lëndëmuy foog naa lëndëmuy gis naa yépp di def lii lëndëmuy lii wa siiw yooyu yépp ay façon lëndëm la li la ciy leeral nag yow ba doo tàbbi ci li ñi ñi ñi réer tàbbi walakin akthara an-naasi laa ya'lamuun walakin akthara an-naasi laa ya'qiluun ñaata yoon la ko alxuraan wax waaye lu ëpp ci nit ñi duñu xamuñu duñu xalaat kon lëndëmu majorité lii la ñépp yi def xam-xam mooy siraaj bi nga xam ne moo lay leeral ba doo bi nga ràññee liy réer ak li nga xam ne dug réer kon ñooñu bu jox ku kooku moom bu ko wax amul kenn ci boroom xam-xam yu ku ne mën nañoo julli fajar avant heure lim ci jublu fii mooy baalaxa fii ta'jili salaati subh mooy dafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa teel jéggi dayo ci ñim njëkk ni mu teel jullee fajar loo xam ne ñun xamewuñu ko woon mu ko doon teel jullee noonu fajar même bu dee ne da ko doon teel a julli gisoon nañ ci jotaay bi weesu hadith sayyidatu Aisha bi nekk Sahihayni ne dañ doon julli fajar bi dem ñun kenn ci ñun di dem euh, mël fawoo lëmasoo suñu yére di dem doo ràññee nit ñi ndax shiddatul ghalas mais au moins doon nga leen gis mais danga leen dul ràññee mais bii nag mooy amaana lool sax da ci dul am nga gis leen ba leen di ràññee loolu la bëgg a wax mais pas que waxtu wi jotul woon déedéet kon loolu lañ lay wax ne la kon nag bu ko jàppee yow bul jàpp mbir mi sawaay ab ab poñ ba jàpp ne walla kon loolu mooy wan ne sa masala mi ngi fi wax di la jàll nele na ne jàll bu ma nele de ta maa ngi ànd ak boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaw léegi kon ñoom ñu ne kon euh, imaamu Abu Hanifa ñoom loolu mooy seeni dalañ euh, ñu ne en plus le nit ki di dajale ay julli lu dul ci yi ñu wax nii ndax lool yonent bi alayhi salaatu salaam ak xadiis yi da koo wane ak tamit yeneen xadiis yu koy wane xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam da nekkul nelaw mooy nelaw du ëppal mooy toog di ne nit kuy nelaw euh, te tay mooy nelaw ñu tayul mooy bu dee da ngay nelaw da ngay ut réveil gisoon nañ ni waxoon Seydina Bilaal man la yaklauna layla hadhihi layla mu ne man loolu mooy réveil da ngay am réveil mais koo xam ne par exemple moom yooyu da koo fay te yëgu ko nelaw dem mu ne loolu noonu du du ñu tuddee waa yooyu amul luñ koy blâmer waa ji si kii dafa kii kii ak a mën a nelaw comme li ñenn ñuy wax xoolal rek nelaw na ba julli weesu def na jël nay matuwaayam jaru la ngaañi waaye mun a dëgg-dëgg nag ki jara fi nga xam ne nag fa la problème am mooy koo xam dafa yeewu di xoole ba julli yépp raw kooku nag mooy ki négligent dëgg-dëgg mais du ko nelaw waa ji nelaw moo négligent ndax jël naay matuwaay ah ñu ne nag gis nga waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yoon dafa def négligence gi fan la ko def ak ñàkk négligence bi mooy ñàkk négligence bi mooy kiy nelaw jëloon ay matuwaayam mais nag nelaw yee fort déggul réveil wala fay ki négligent nag mooy ki nga xam ne daa toog nelawul deful dara nekk ci ay yitteem ay mbiram ay seetaan télé ay yooyu julli ji di ko romb rek julli di ko romb mu ne fii nag ñu ne fii yonent bi alayhi salaatu wa dugalu fi mooy nelaw la wax ak ki yeewu mais waxul euh, ki nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi ak ki tukki deful ab euh, kii par exemple ne tamit ku kuy tukki tamit kooku mook ki nga xam ne day nelaw ñoom ñoo yem deful loolu waxul lool kon nag ki tukki ki yem a ci yem ki ki ki ki nekk ci dëkk bi ni muy matale ay julli noonu la ki tukki di matale ay julli ba des ci liñ la wax léegi ñu ne waa léegi yéen waa jumhuur buñ nee xanafiya yee wax loolu kon mooy ñi ci des ñoom ñoo wax li ci des mooy ne bien sûr dajale ay julli ci tukki loolu mën naa ne tukki boo xam ne mat na masaafatul qasri di quatre-vingt-cinq kilomètres te loolu mooy mazhabul jumhur booy quatre-vingt-cinq kilomètres loolu nag dañ ciy wute am nañu naan quatre-vingts mais li gën a kii mooy quatre-vingt-cinq kilomètres boo waree def lu toll noonu ci tukki kooku am na droit daal di di wàññi mooy euh, mooy dajale laa bëgg a wax dajale dajale wàññi bi moom wàññi ma su traité loolu xasru salaa loolu foog naa traité guñ ko mais nañ wax affaire ñun wàññil kii la ñuy wax dajale. ñu ne si kuy tukki mën naa dajale julli. si mas nañ ko fi wax mas nañ ko fi wax si traité nañ ko mooy bi xanafiya xam nga xanafiya yi ñoom ñoo ne wàññi julli moom farata la moom. ci kuy tukki. tisbaar ak tàkkusaan ak timis. Eh non ak gée wàññi ko faratala waa jumhur ne non du farata ruxsa la mooy ku mu neex nga def ku mu neex neexul nga baax te loolu wax nañ la mooy li gën a dëgër voilà loolu traité woon nañ ko si foog naa sax ba ñuy kii ci wàllu Isra wal foog naa après foofu noonu lañ ko defoon ci ginnaaw gi ñoom ñu ne loolu noonu kon waa jumhur ne loolu du farata mooy ku mu neex nga wàññi ku mu naqari ku mu baa ku mu naqari <laughs> ku mu neex nga wàññi ku mu neex tamit nga bañ a wàññi ruxsa la mooy permission la bu la yàlla lu la per mais du farata boo xam ne comme xanafiya yi ñooy xanafiya yi ñoom dañ naan la boo boo tukkee en dor de Arafat bésu Arafat Muzdalifa yow wàññi par force la ma jóge Lyon di dem Paris ñu ne ma man bu disbar bu ma fekkee ci yoon wi wala ma àgg foofu te dama fay war a def ay deux jours ak yooyu xanafiya yi nag boo waxuñu deux jours ñoom ñoo gën a guddule te jamono ji nga xam ne boo fa defee ca ngay mën a wàññi fekk jógewoo foofu mais man da woo xam ne weesuwul quatre jours bésu dikk bi ak bésu ñibbi bi doo leen ci boole euh, ñoom kon ñoom dañ naan la wàññi bi ma dem Paris par exemple war a ñibbi si ginnaaw suba ñu ne ma moom pour nga wàññi moom julli yooyu da koy wàññi julli yi ñuy wàññi tisbaar ak tàkkusaan ak gée wàññi par force la sauf que dajale moom du ko def moom du ma boole de tisbaar bu jotee damay julli tisbaar deux tàkkusaan jot ma julli tàkkusaan deux mais duma leen boole ndax man ana fii Paris ana fii Koumpentoum waqad ji min Dakar dakaar laa jóge dem Koumpentoum saay gis nga da wàññi par force waaye nag doo dajale manoo boole timis beeg gée bi ñoom mooy ci ci waxu Hanafiya yi seen masal léegi loolu mooy côté kon wàññi bi kon waxoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag buñ ñëwaatee ba léegi kon suñu masalaam mi waa jumhur ne ba léegi possibilité wàññi non dajale loolu mën naan wàññi boobu ba léegi dajale julli ci tukki ñu ne si mën naa nekk kay te loolu moom la Maliki yi wax rahmatullah alayhim loolu ñu ma waxu Shafi'i yeeg Hanabila imam Abu Thawr imam Ishaq ibn Rahawayh ñoom loolu la wax que ci seen global mooy man naa nekk dajale julli di diggante tisbaar tàkkusaan ak timis ak geeloon mën naa nekk sauf que imaam Maalik da koo xaw a da koo tënk benn mbir këne mooy ida jadda bihi sayr mooy waa mu nekk vraiment ci euh, voyage bi nekk ci voyage bi dëgg-dëgg nag nga xam ne loolu comme mu war a gaaw ak yu mel noonu léegi moom da koo tënke lool mais li gën dëgër mooy ne voyage kese la à condition nga remplir quatre-vingt-cinq kilomètres yi ñu la wax mais waxuñ la da ngay dem ba ca foofa door a mënatu boo génnee boo iraa jaawaza euh, euh, al musaafiru jidaara al jidaara rek ci dëkkam bi bu génnee comme ma jël train jóge Lyon la pa Lyon Pardieu train bi di dem Nice wala Marseille bu ma génnee Lyon train bi di dem ma génn Lyon rek à partir de la mën naa commencer wàññi voilà bu ma ko kitéegul manumaa wàññi ndax hadisu Seydina Anas bi bi mu wax ne yonent bi alei satu salaam julli naan moom euh, li nga xam ne mooy zuhru fële ci julli ci euh, ñeent ci jàkkaam ji après fekk ñu doon tukki ma yonent bi alei satu salaam àndoon ak ñoom ñoom ñu àndoon ak moom léegi bi ñu àggee Dul Xulayfa yonent bi alayhi saa salaam julli ñi ñi ñaar ndax mu ngi woon ci yoon bi mooy da ngay dëkk bi mënoon na ci dëkk bi naan damay tukki man de Tuubaa laa nekk fii ci ginnaaw ay kon nag naa julli tàkkusaan jot na léegi li may def damay julli damay boole tisbaar euh, ak tàkkusaan door a dem déedéet loolu man na ne foog nga quitter foofu ba ba génn nga commencer loolu kon mooy loolu mooy li dëgër que ne tukki la léegi ñu ne ah yéen ah mais nan ngeen di tontoo ñu ne xanafiya eh, yi bokk yéen lan mooy seeni dal yi ñu wax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo nettali ci xadis boo xam ne mu ngi saxiixayn mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de kaana idaa irtaxala qabla an tazigha ash-shamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr thumma nazala fa jama'a baynahuma fa idha zaghat ash-shamsu qabla an yartahil salla adh-dhuhra thumma rakib Seydina Anas ibn Malik xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa nekkoon idar taxara bu masoon a tukki laata jant bi di jéng mooy laata zuuru di dugg ci mooy julli tisbaar di jot day yéexe day yéexe julli tisbaar day dem di dox di dox tisbaar fekk ko ci yoon bi mu continuer du taxaw ilaa waqtil asri ba julli ba waxtu asri dugg nag summa nazala mu wàcc def escale daal di boole tisbaar ak tàkkusaan lii muy jamu taxiir ndax kon dafa yéexe zuhru ja julli ko ci jée ci heure tàkkusaan mu ne fa ida zaghati shams bu dee rek laata muy quitter Médina génn di voyage yi jant bi mooy dafa jeng mooy zawal jot na mooy tisbaar jot na day lan salla zuhra day julli zuhr summa rakiba day julli zuhru la wax de ba boole ah déggoo li ma la wax sànq day julli tisbaar comme que jot na laata muy génn da ko julli biir Médina door a génn voilà ñu ne loolu ngeen am ci dalil ñu ne xadiis seydina abdullah ibn umar ibn al-xattaabi radiyallahu anhuma moom itam di xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon dajale diggante isha no maghrib ak mooy timis ak bu newee ci tukki ida jadda bi sayr loolu la imaam Maalik daal di koy rahmatullahi alayhi daal di koy tënke loolu nekk vraiment réellement nekk ci tukki bi ci kanaasu tukki bi day boole li nga xam ne mooy maghrib di timis ak gée ñu ne am nañ beneen xadiis boo xam ne mooy xadiisu seydina abdullah ibni abbas radiallahu taala anhuma nekk ci saxiixu imaamul buxaari mu ne moom seydina abdullah ibni abbas radiallahu an huma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa kaana yajma'u kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajma'u bayna salaati adh-dhuhri wal 'asr idha kaana 'ala dhahri sayr wa yajma'u bil maghribi bayna al maghribi wal 'isha mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon dajale entre tisbaar ak tàkkusaan bu newee ci kaw tukki dajale entre timis ak gée ñu ne am nañ beneen xadis boo xam ne imaam muslim moo ko soroo jële ko ci seydina muaaz ibn jabal radiyallahu an mu ne keroog tabu xam nga yëpp dañ naan ci yoon bi mu ne xoola bii mu ne seydina muaaz mu ne yeneen mi alei saatu salaam keroog gazwatu tabuk bañ ñëwee tabuk da doon dajale bayna zuhri wal asr entre tisbaar ak tàkkusaan wal maghriba wal isha entre li nga xam ne mooy timis ak gée mu ne benn bés mu yéexe li nga xam ne mooy julli mu génn daal di julli li nga xam ne mooy tisbaar ak tàkkusaan boole leen ginnaaw gi mu dugg nee après mu daal di mooy dugg ci mbaar mi mu newoon ginnaaw gi mu génnaat bi timis julli timis boole ko ak gée yépp lii lan lay wane mooy ci yoon ak boo àggee yooyu yépp man ngaa dajale julli walla déet moo xam jamu taqdim wala jamu taxir ah, léegi nag bon euh, léegi dalil yaa ngoo léegi nag wax ji mooy ah waaw yéen xanafiya yi rahmatullah waaye nan ngeen di tontoo ci yi xadiis yi ndax yéen seen xadiis bi ngeen wax na Seydina Abdullah ibn Mas'ud loolu du xabaru ahad ah ak tamit waa waa waa ñii nan ngeen leen di tontoo li xadiis yi nii yëpp ay muttafaqun alayhi Seydina Anas ibn Malik Seydina Abdullah ibn Abbas Seydina Mu'adh ibn Jabal ak yeneen ak yeneen pas yëpp lañ indi fi am na yeneen ñu ne ne yéen nan ngeen di dajale ñu ne ñu ne euh, c'est que waa jumhur ñun seen xadiis yi nekkul ne dañ ne xadiis yi baaxul de dàq non wér nañu wee mais dañ ne leen xadiis yi nii yëpp jamu suur yi la ñune maam eh, loolu mooy la jamu suur yi xamoo luy jamu suur yi leeral leen mooy ne c'est que waa jumhuur saxaaba yi yi ñu nettali ci biti nii day niroog ne da yonent bi alayhi salaam dafa boole julli yi mais réellement boole leen waaw ah, mais ñii li ñu wax dafa leer yajma'u bayna az-zuhri kaana fi ghazwina Mu'adh kaana fi ghazwati Tabuk yajma'u bayna az-zuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isha sayyidina Abdullah ibn Abbas ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajma'u bayna salati az-zuhri wal 'asr wa yajma'u bayna al-maghrib wal 'isha sayyidina Abdullah ibn Umar kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yajma'u bayna al-maghrib wal isha idha jadda bi as-sayr mais yooyu yëpp ngeen ne loolu ñu ne mais wax nañ ñoom li ñu wax noonu la mais ci biti boo xoolee ci biti mbir mi dalay jox ne dafa dajale mais réellement dajalewul ñu ne leen mais nag kon nag seen wax ji foog ngeen leeral ko quoi ñu ne waaw ñun pare nañ ngir leeral du ñuy wax di sànni du ñu asaaloo déedéet dañuy wax mu leer mooy xam nga lan la jamono suur yi mooy lan mooy ne dafa yonent ma de saa li mu def dafa yéexe bu dee timis ak gée dafa yéexe dafa bàyyi ndax Hanafiya yi ñoom xam nga maalikee yi ci ci ci madahibul arba'a ñoom en tout cas bon li gën a siiw ci seen ngir que ne timis dafa gàtt timis dafa gàtt mais sinon ñeneen yi dañ ne non timis gudd na du waxtu gàtt wow comme niñ koy waxee ci ngiru maalikee yi rahmatullah alayhi même bu dee ne du maaliki yépp ko ci wax loolu euh, léegi euh, ñoom ñu ne voilà yonent bu dee timis ak gee yonent ma lay saat saam ni mu def dafa yéexe dafa bàyyi timis gi jot mu bàyyi noonu doom gudd na mu bàyyi ba waxtu way waa ji génn waxtu timis mu daal di génn daal di julli timis bi muy pare gée jot mu julli gée léegi nag ci biti ku ko gis nii ci biti danga naan kii dafa dajale ndekete dajalewul réellement lu nekk julli na ko ci waxtoom timis ci waxtoom gée ci waxtoom loolu mooy jam'u suuri jam'u suuri boo ko jëlee ci tisbaar ak tàkkusaan mooy dafa yéex a tisbaar bi ba nga xam ne tuutee ci des ndax benn ràkk boo ko amee ci kii bi ci waxtu wi mooy la am nga am nga waxtu woowu léegi ñu ne bon xanafiyee na gis na compliqué moom loolu moom taxul ñu ak julli fajar bi surtout mais loolu du lii mais liñ la bëgg a mooy idée bi ngay jël mooy ni ñu ne tisbaar da ko yéexe bàyyi ba waxtu wi weesu ca fin ba waxtu tisbaar ci laata muy jeex mu julli tisbaar du sëlmalee laata nag muy bi muy pare rek tàkkusaan jot mu julli ko léegi nag ci biti nii ku xool da ngay foog ne dafa boole mais réellement boolewul ñu ne loolu mooy aljamu suuri te loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam def uh, waa yaa waa jumhur moom hmm, ana fi yey li wax moom nu ngeen koy nu ngeen leen di tontu non xam nga xam nga waxu xanafiya yi rahmatullah bu doon ne mbir yi noonu la demee mooy ñoom ni ñuy wax nii naan jamu suul yi mais jamu suul yi moo gën a naqaree xamaa ndax yow euh, boole gi ñu lay booleel biñ lay may ngay boole pour lan la pour lan la dafa ñëw ngir permission la yombalal nit ñi julli ñi tegg leen coono buñ nar a am surtout le voyageur mais euh, xam début waxtu yi ak fin yi loolu du ñépp ko xam xam ne waxtu wi point I la commencé jeexe point T loolu du ñépp ko xamaa te loolu du du du problème rek ci ama yi am na sax ci ñoo xam ne xam nañu mais pour ñu définir mbir mi réellement loolu dafa jafe waa léegi yéen lii ñëwoon ngir yombal ñu teg leen ci naan leen kon da ngay fexe ba xam yow waxtu wi bu nekk fa muy jeexe point pile nga door a xaar nag bala moo agsi nga door a julli bii ngir mën a après loolu moo gën a jafe moo tax ñoom li ñu wax manu la noonu ndax loolu moo gën loo xam ne saafara ju jur lu gën a metti la ndax xam waxtu yi seenu débéeg seenu fin loolu ñu ëpp ci nit ñi waxuma la borom waxuma la lamdaay rek mais am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne loolu noonu définir ko réellement loolu du du lu yomb ne noonu te tamit ñu ne leen lool benn affaire la bu ñu leen tontoo ci seen wax jooju waaye mais hadith yi ñu gis dafa leer mooy ne dafa leer ne xoolal xoolal xoolal laa lii li kii wax eh. mooy hadith yi yëpp la mooy da gis ne ci benn waxtu ci amul frontière ci waxtu benn bi la ko julli la julli ñaar yëpp la leen boole xoolal Seydina Anas wa ka ka kaana summa mu ne ida irtaxala qabla an taziga shamsa axara zuura ilaa waqtil asr nee na bu ma soon laxas di tukki moom alayhi salaatu wasalaam laata jant bi mooy tisbaar di jot day dem yéexe waxtuy fekk ko muy dox ci yoon bi mooy bu doon tey ngay dawal oto tisbaar di jot nga continuer ilaa waqt il asr mooy ba di waxtu asr waaye lii dafa leer lii dafa leer ne lii amul du julli du ay frontière bu frontière u tisbaar la julli tisbaar après ah, loolu loolu moom dafa leer quoi ñu ne leen waa léegi eh, eh, mais ñoom li ñu wax ne aaya bi aaya bi mutawaatir la yéen ni ngeen wax ne xabar waa xaad la quoi même bu dee xadiis yi kii na mais quand Euh, euh, alxuraan ko gën a kii fopp kon loolu lañu war a jiital dañ naan lool moom c'est que xanafiya yi lool seen lool seen kii lool affaire usul la ñoom seen usul noonu la demee waaye nag wax ji lañ leen di wax leen na mene ñun yéen da ngeen ne duñu fi bàyyi xabaru ahad non mutawaatir di alxuraan ndax xabaru ahad dañ naan la ñun bàyyi ko ñun waa jumhur ku le ñun bàyyiwuñu euh, euh, mutawaatir bi ah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mais bàyyiwuñu ko li ñu def mooy dañu ko dañu ko taxsiis mooy mutawaatir bi dafa ñëw nekk lu général in salata booy mooy ci ci ci ci luñ joyal julli nit ki da koy def ci waxtoo waaye nag yoneen bi alayhi salaatu wa salaam moo ñëw jàngal ñu ne kiy tukki loolu mooy cadre général bi sauf que mu jàngal ñu ne kuy tukki moom mën naa julli benn ñaari waxtu yoo xam mën nañ leen a dajale man na julli benn bi ci beneen bi loolu lañ def du dañoo bàyyi mutawaatir bi ñuy ci tax suy sulu lañ def bil xaas loolu rek la te loolu moom qaa'ida la boo xam ne al yu al xaas yuxassisu voilà que li nga xam ne mooy lu lu lu général lu particulier moo koy déterminer doo ñëw jël loo xam ne dafa particulier ba pare ne am bi moo jiitu non xurrimat aleykum euh, almayta xaraamal nañ leen ci yéen li nga xam ne mooy médd mais bu leneen ñëwee di wane ne méddum lii dagan na lool kay kenn du ne léegi dañ naan comme que lëm na lu ñëw ne méddum lii dagan na déedéet duñ jël loolu ndax léegi ndax le général li dane woon dañoo xaraamal déedéet seen loolu loolu ñëpp ci ijmaa la voilà ñu ne leen nag waa ah, ñu ne waa léegi yéen waa jumhur nag des na benn affaire boo xam ne foog ngeen tontu mooy hadith Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi wow yéen muttafaqun alayhi la mu ne moom gisul masula gis yonente mi alayhi salaam dajale ñaari julli entre ñaari julli lulu ne dajale na entre timis ak gée Muzdalifa léegi yéen ngeen di tontoo ah ndax dañu masula gis ah te Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu saaxibul saaxibul na'layni moom bu yonent bi alayhi salaam fu masa dem nii bu toogee moom mooy jël ay dàllam bo dàll yonent bi alayhi salaatu salaam bokk koog yooyu téye bu waree jóg buy waaj a jóg mu tegal ko ko ngir mu sol ak yooyu ñoom Seyna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom mi nga xam ne ba mu jógee Xaybar foofu ma naan Xaybar ba mu jógee fële ca euh, Éthiopie ñëw ñoom seen façon ñoom ñooñu dañoo foogoon ne Seyna Abdullah ibn Mas'ud kër yonent bi alayhi salaatu wasallam dëkkoon wala bokk ci membre la ci famille yom tellement moom ni mu fa bari woon nu mu doon ne tam moom la yonent bi alayhi salaatu wasallam ma sa wax ci saxaaba yi ne ko dindil naa la xijaab bi booy dugg sama néeg booy dugg sama kër bul bul bul ndax toog toog bul wax entrée bul wax ay ay maa ngi ñëw permettre naa la yow nga dugg ci man heure bu la neex guddeeg bëccëg waaye xam nga ne kooku bokk ci njëkk dugg ci l'islam Makka gisoon nañ ra'il ghanam bam newe woon Euh, Ruway'i al-Ghanam boo bële sàmmkat bu ndaw boo bële nga xam ne jour ba mu tuube la mokkal soixante-dix aaya yoo saar yoo xam ne nee na amul kenn ku ciy xëccoog ma loo yonent mi aleyhi salaatu salaam ne man araada an yaqra al-Qur'aana ghaddan tariyan kamaa nazala falyaqra'hu bi qiraa'ati ummi um ibnu ummi abd yooyu yépp ku bëgg a jàng alxuraan comme ni ko suñu boroom wàccee original originalité na ko jànge comme njàngum Abdallah ibn Mas'ud di doomi ummi Abd radiyallahu anhuma léegi xam ngeen ne kooku moos takkoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam léegi bu nee man masumaa gis yonent bi alayhi salaatu salaam te moom teg ci moo amul benn aaya bu wàcc laa wax benn saar lu dul xam naa kañ la wàcc lu tax mu wàcc te bu ma xamoon ku ma gën xam alxuraan nit ñi di takk ay gëléem ay fas di dem di uti xam-xam du ma rëy de du ma ne noonu du ma ko def ndax man xam naa li kononte kon ma dem Allahu nag xam ngeen ne kooku bu nee man masumaa su yonent bi alayhi salaatu salaam mu dajale ay julli lu dul isha Muzdalifa maghrib ak isha gaa yéen léegi lan ngeen di tontu ci loolu ah dañ naan la bon loolu du lum ci jublu dañ naan la yow Hanafi ñoom jub moom jubluwu ci ni euh, moom Arafa keese la ko mas a gis mu kono Muzdalifa la ko mas gis ndax yéen Hanafiya yi premièrement yéen d'accord ngeen ne que ne yéen mooy tisbaar beeg tàkkusaan mën nañ koo dajale. yooyu yéen loolu mooy seen mazhab sax que ne foofu Muzdalifa rek la mën a nekk kon loolu day wat ne waxam ji tekkiwul ne xasr da koo tënk baatu xasr ay tulal mais liy wane loolu ci seen bopp seen mazhab yéen a ne tisbaar bi mën nañ ko dajale te moom mii imaam Abdullah ibn Mas'ud waxul lool. moom dane timis ak gée la gis Muzdalifa loolu la mës a gis ñaari julli mu julli ko lu dul ci waxtoom mu dul maghrib ak isha ak salaatul fajri te mooy guddi ga Arafa ci fajar ga fajar gi noonu buñ pare loolu kon yéen premièrement yéen seen seen mazhab ci boppam mooy leeral que ni kon moom jubluwu ci loolu loolu boobu tënk boobu voilà loolu benn affaire la beneen bi dañ naan la mais même bu dee takkoon ak moom euh, d'accord nañ mais yéen Abdallah ibn Mas'ud moom ci boppam bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom nettali nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam dajale na ay julli foo xam ne du Arafa ak Muzdalifa ñu ne daa ñu ne sii moom moo ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajma'u fi as-safar mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de nekkoon na di dajale ñaar entre ñaari julli ci safar ci julli Hanafiya yi ne non ñun d'accord ñu ne ah lan moo wax d'accord ne ñu ne mais seen xadiis bi wérul yéen seen xadis bii ngeen wax seen sanad wérul wii wala non jumhur ne si wérul xam nañ ne wérul li na Abu Ya'la moo ko solo ak imaam at-Tabari at-Tabarani imaam at-Tabarani ci al-Kabir na ko noon imaam at-Tahawi indi na ko ci Sharh al-Ma'ani Sharh Ma'ani al-Athar mais ñun d'accord nañ ne wérul kon ñu ne waa léegi kon kon nag ci yéen euh, jumhur seen wax jooju mënuñu koo jàpp ndax xadis bi ci boppam moo wérul ñu ne leen beneen affaire léegi ñun neneen lañ leen di tontoo yéen même buñ d'accord ne taxoon naa yonent bi aleyhi salaatu nag noonu mais loolu tekkiwul ne lépp lu yonent bi aleyhi salaatu jàngale rek moom da koo fekke ndax de toute façon ñu naan nit ak a takkook sëriñ bi tekkiwul ne fépp fu sëriñ bi nekk fu mu man di dem ay guddee mag bëccëgam du absenté jamais loolu man da loolu moom am xel ci boppam a koy yem. léegi nag comme que bañ xamee ne loolu moom loolu mooy liy nekk moom du takkandeeru sëriñ bi taalibe bi nu mu yàgg sëriñ bi nekk ak moom du takkandeeram léegi nag moom bu jàppul loolu mooy takkul loolu jële ci yonent bi alayhi salaatu wasallam dajale na ci tukki lu dul Arafa ak Muzdalifa mais am na ñeneen comme saxaaba yi lépp siteel fii ñoom Seydina Muaz ibn Jabal Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhu ñoo xam ne ñoom takk nañ lool julli ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba xam affaire bi ba nettali ko te nag qaa'ida bi man xafida xujjatun ala man lam yaxfad ki nga xam ne moom moo takk benn sunna jàpp ko xam ki xam moom moo am priorité ci kaw ki nga xam ne moom jàppul takk loolu ñaar ñoo xam ne ñoom ñépp wóor adalatuhum min al quran wa sunna kii ne lii la kii ne man moom loolu masuma koo gis est-ce comme que kii nee na masu koo gis kon kee lim wax amul non dañ naan dañ ko utal ngànt ne kii gisu ko tekkiwul ne gisu ko mooy amul kee nee na gis na ko kon kooku gis na ko voilà te dafa am beneen an nafyu mooy moom dafa dafa ne masumaa gis am ñoom seydna anas seydna abdullah ibn umar beneen qaayida al musbitu muqaddamun ala naafi ki nga xam ne mooy saxal ni lii xew na au moment où ñoom ñépp wóor ki ne lii xew na kooku lañuy jiital ci kaw ki ne lii xewul ndax dundu yonent bi alei satu salaam du benn bés ay bés yu bari la Seydina Abdullah ibn Abbas Seydina Abdullah ibn Mas'ud nee na Muzdalifa ak Araf laa gis mais loolu tekkiwul ne ñi ne ñoom fekke nañ ko Seydina Mu'adh ibn Jabal ak ñoom ñii ñépp ne keroog kaana anna an-nabiyya kaana fi ghazwati Tabuk yajma'u bayna adh-dhuhri wal-'asri ila akhir al-hadith que ne kooku kon li mu wax dañ koy dindi non al-musbitu loolu beneen règle la am na ñaari leen man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz ki takk xam kooku la ñuy kooku preuve la ci kaw koo xam ne takkul xamul jàppul mbir mi mooy fekkewu ko mu am beneen al musbitu muqaddamun ala naafi ki nga xam ne mooy saxal kooku la ñuy jiital ci ki nga xam ne day dàq ne loolu amul kon nag ci kaw yi yépp waxu jumhur mooy li gën a dëgër kon mooy ne ku tukki tukki boo mën a wàññi te fa nga dem fa nga jëm doo fa dépasser li nga xam ne mooy ñeenti fan boo ci génnee bésub dugg bi ak génn bi bi ngay quitter bi ngay quitter sa dëkk di dem ak bés ba ngay jóge foofu di ñëw kooku bu àggee foofu mën nay wàññi julli di leen boole timis jot mu julli timis bu sëlmalee julli gee tëddi wala doxi ay soxlaam tisbaar jot mu julli tisbaar julli tàkkusaan wala mu bàyyi ba tàkkusaan mu julli tisbaar ak tàkkusaan boole leen daldi doxi ay soxlaam insha allah loolu mooy li gën a dëgër te mooy waxu jumhurul ulama insha allah kon tey pare nañ ci premier volet bi premier volet bi moo doon loolu mooy dajale julli ci ban waxtu ci ban jamono ci jamono joo xamante ne nii mooy jamonoy tukki